mooy masalaam médd juluudul mayt xam nga yow yooyu masalal yow yére cuir bi nga sol ñu defare ko ci atelier boo xam ne gaay ay yéeféer lañu der ba fañ ko jële ña ko rendi der ba du ay jullit wala deru gaynde la namir la deru segg der yooyu ak seen fourrure yi waaye yow loolu du dañ koy sol di defar ay dàll ci der cuir yéeg yooyu dañ koy sol non ay kawasu der ak yooyu yépp mais léegi der yooyu est-ce que dagan naa sol est-ce ma defaroon ci benn récipient boo xam ne dama ciy def ndox ndax da koy seddal def ci genre guurtëg yooyu est-ce loolu dagan na lan ci der moo dagan ci loolu moo dagan po yi powu animaux yi loolu masala yooyu lañ ne woon dañ ciy ñëw insha allahu taala muy deru médd deru médd ndax dane dañ ne ko lii mayta la de yonent bi alei salaam lii deru médd la de mu ne dibaaxu tuhuru ah dibaaxu juluudil maytati tuhuruha wala dibaaxuha tuhuruha wulli gés wulli di eh, juluudil maytati muy eh, deru médd mooy li koy laabal léegi nag masala mi mooy kon waxu léegi léegi nañ def benn précision mooy bu dee ne animal la boo xam ne dañuy lekk yàppam du medd ñu rendi ko ci yoonu sharia loolu boroom xam-xam yépp d'accord ne deram dagan naa jëfandikoo exemple bu ma jëloon samaw nag daal di koy rendi hein daal di jël der ba der ba der boobu laab na waaw der bi laab na ba ma ko rendee mooy animal la boo xam ne lekk ko dafa daganta deewul nekk médd dañ ko rend ci yoonu sharia wala loo xam ne am rëbb la am rëbb la am rëbb xam nga rëbb du lu ñuy rendi rëbb damay jël yor sama bunduqiya sama euh, moo xam flèche wala xeej wala sama mëq doom wala yooyu wala pistolet boo xam ne pour rëbb la ma ñëw ba tiim gibier bi ba xam ne ba ba ba ko ba lii rek dóor rek mun ne kërëb mooy loolu baax na waaw am rëbb jarul reen bi waaw bu dee looloo ko rey loolu gisoon nañ bi ñuy wax ci Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu am na lu ñu waxoon ci wàllu woowu ci wàllu rëbb léegi mooy ne euh, euh, euh, mooy ne loolu noonu mooy laab na laab na mais jën it laab na jën gis nañ ko keroog kañ lañ doon wax affaire wu <laughs> yaa yaa doy jataay la woon ah bi nappkat yi ñëwee di laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ñun dañuy dañuy war géej dañuy dem ci géej fa la ñuy liggéeyee wa nahmilu ma'ana al qalila min al ma' fa in tawadda'naa bihaa atishnaa afa natawadda'u min maa'il bahr qaala sallallahu alayhi wa sallam huwa at-tahuur maa'uhu al-hillu maytatuhu ah loolu gisoon nañu huwa at-tahuur maa'uhu al-hillu maytatuhu nga xam ne xadiis la boo xam ne waa asxaabu sunani daal dinañ koy solo ak imaam ibn abi shayba imaam as-tirmidhi bi mu ko solo wéral na ko na ko noonu imaamul a'imma ibnu Xuzayma na ko noonu imaamu Maalik imaamu Shaafi'i ak imaamu Ahmad ibnu Hanbal ñoom ñépp solo nañu ko huwa at-tahuuru maa'uhu al-hillu ma ne saa saa waxoon na ne alxillu te moo dagan ndox moom géej waaw maytatuhu méddam loolu nag géej du géej kese ndax baxru dañ koy arab da koy tudde nahr waaw moo tax ñu naan la baxru niil est-ce que le niil le niil géej la arab da koy tudde géej waaw ndax bari gu ndox mi bari lool moo tax ñu naan ko baxru le niil tamit dex yi marigot yu mag yi jën wu fa met di dagan nañu voilà loolu du géej kese de voilà léegi kon meddum jën meddum géej loolu deram dagan na laab na mooy laab na laa bëgg a wax dagan na te laab na waaye it li nga xam ne kon mooy nañ la wax sànq muy am rëbb loolu it dagan na waaye lépp loo xam ne mooy liñ naan maalaa dama la hoo saa lépp loo xam ne amul deret yuy wal loolu it ah ñoom seen der dag mooy laab na ah, xar mi nga xam ne dañ koo rendi xar mu jigéen mi nga rendi ko fekk dafa amoon doom mu ëmboon doom doom ji bi nga rendee yaayam bu faatu loolu jarul nga koy rendi mais bu dee ni da dangaa rendi yaayam moom moom faatuwul mooy déedéet loolu mënoo ko boole ci li ngay toggoon ah, déedéet kooku foog atte yi foog pour nga mën koo lekk foog nga rendi ko sinon bu nee ne ba nga rendee yaayam ngi gis mu faatu mooy loolu noonu moom rendi yaayam mooy ak rendeem même bu dee da nga gis baat bi daal la booy wax fa nga rendi moom de façon mënoo ko laal moom mais ba nga rendee yaayam la faatu mooy loolu jarul ngay rendi da ngay fees rek daal di mën jëfandikoo dañuy permettre ci li nga xamante ne tabaa la loo xam ne mooy dafa topp loo xam ne duñ ko permettre ci li nga xam ne moom lay topp mooy cosaan bi voilà mooy nday ji bu dee dañoo rendi euh, euh, am xar mu jigéen doom ja mu ëmb ndeke dafa ëmboon mu faatu loolu it loolu deram dagan na mooy laab na moom dagan naa lekk te deram laab na waaye deru doomu aadama it laab na waaw waaye kenn du ko jëfandikoo de anon ah li gaa yi naan xaw ma ba jàkkaay wakaam de fan daa am foo xam ne ndënd boo xamante ni nii nañu ko foore mooy deru nit la walla iyaadu billaah ñoo ñoo ñoo ñoo doyadal doomu aadama en plus ndënd gi nekk ci jàkka diine yarhamukallah diine diine diine Sénégal moo neex rien ndënd gu nekk ci jàkka ñu naan déet lañ ko foore lañ ko foore xam nga mooy lan mooy tamaat mooy mooy jënd yi ah boo gisee jémbe yi boo gisee jémbe yi mooy yi ñuy def rek ngir per per percussion persi percu persi percussion la ñuy wax percussionniste yi ñuy tëgg kii yooyu ñuy tëgge ñu jël euh, li ngay fi ñuy dóor euh, yat wi ngir mu naan tog tog gaa yi ne yaram yaramu nit lañ ko benn nit daal lañu fees lañ jël yaramam noonu def ko noonu walla iyaazu billaah mooy loolu dafa dafa dawul dafa xaraama def loolu waaw même bu dee daat deru nit la am na ndax loolu moo tax yeneen tamit saa sam xattaa kuffaar yi comme niñ ko gisoo woon ci jàkka ji la leen doon accueillir waaw te doonu leen woon wax ne eh aywa léegi ku mu nuyu ne nañ leen raxasuñu parce que ñoom ay sobe lañ déedéet parce que bu doon lool la ku mu laal ku ne ku ko nuyu ci ñoom après dina raxasu ji mooy deru doomu aadama taahir dafa nekk loo xam ne lu laab la kon yii nii dafa laaba ah. waaw jën wi deram mooy moo tax boo yoree jën doo ñëw obligé même bu dee ne bañ koy napp dafa faatu ah mu nekk medd nga ñëw daan xoosal xoosal der bi ba pare parce que daganul déedéet laab na ndax dëgg laabul laab na lépp loo xam ne maa la demalu saayi la loo xam ne amul deret yuy wal waaw animaux yi nga xam ne amuñu deret yuy wal ak xar mi nga xam ne dañ ko dañoo rendi ndeyam mu faatuwaale loolu it deram laab na doomu aadama wi deram deram laab na waaye kenn du ko utiliser de comme yu njëkk yi déedéet yii yépp man nga ba mu dox ba mu des bu doomu aadama léegi nag bu ñu xamee kon lool préalable la premièrement mooy kon lépp loo xam ne animal boo xam ne dañ ko rendi ci yoonu sharia comme am xar aw nag ab gëléem ñu loj ko yooyu yépp seen der laat na loolu amul wuute fii li ñuy wax mooy médd ndax Seydina Salama ibnul Muhabbiqi radiyallahu taala anhu dane yonent mi alei saatu salaam dañ ne ko lii médd la de baag bi nga nar a jël nar ci jàpp ndox mi kër gi nga dugg ndaw si musrika la te deram bi kiiwam bii nii baagam bii nii mu yor nii lii médd lañ ko defal kon nag yonent bi aleyhi salaam oh, dina yéeme de mu ne déet dibaaruha tuhuruha kon nag nédd lañuy wax léegi nag mu des kon laaj bi mooy euh, lan mooy àttey médd deru médd escalade na bu dee avant ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy tami ah mooy imaginer loolu nag mën na nekk xar xam nga xar lu ñuy lekk lu ñuy lekk yàppam la mais bu dee rendi wuñ ko ci yoonu sharia mu ngi mel ni yow nga jël sam xar jox ko ate mu rendi lox mooy medd la def na ko medd yow de bien boo nga jëndi beneen am ngeen te bëgg lu féex toog woo tubaab bi nga xam ne ferme la yor allo oui Sébastien comment allez-vous oui oui pour moi ça va très bien bon euh, ce que je voulais dire j'ai euh, un baptême j'ai une naissance mardi prochain mais je voulais bon parce que y a y aura beaucoup de personnes insha bon gars yi général du ñoo insha allah léegi pour faire vite parce que bon bëgguma ñëw yàgg foofu je ne veux pas passer beaucoup de temps là à la ce que tu vas faire à huit heures pile est-ce que tu m'entends bien à huit heures pile hein tu peux immoler euh, euh, pour moi une bête qui après moi je passe euh, vers dix heures comme ça non neuf heures je passe à neuf heures comme ça je jël je waajalal ma je te paye affaire bi eh, yow nga def ko. Sébastien le fermier da rendil la feesal la defal la kii teg mooy médd la xaw ma dara yow da boo ñëwee yoboo nga génn nga jëndewaat ci xar yi beneen boo xam ne yaa koy rendeel sa bopp parce que ate manu la rendi amul amul habilitation te loolu gisoon nañu ko gisoon nañu loolu mooy médd la par exemple xar mu mel noonu wala xar mu jekki sa xarum tabaski nga yeew ko mu mu rabe waaw wala même xar rek muy kër kër di kër kër yi ba xoj boppam xoj boppam nga ñëw fekk mu sedd guy der boobu deru medd la waaw mu jóge ci kaw wadd wal mutaraddiyatu wan natixatu bi mbëkkante ba benn bi faatu xar yi doon mbëkkante wala gëléem yi doon dañante wala nag yi mbëkkante benn bi fëq biiru bi ci des mu faatu yow boo ñëwee der boobu deru medd la léegi nag mooy kon bokkul ak bi nga rendi bi nga rendi moom nga wulli ko nga ñàkk koo wulli tani nga ko taniwu ko boobu laat na léegi nag laaj bi mooy est-ce que bi nga xam ne der bi nga xam ne kenn tanewu ko nag non deru medd la boobu ah te kenn taneegu ko loolu est-ce que laab na wala loolu boroom xam-xam yépp dañ ne mukk waaw déedéet deru medd fekk taneeguñu ko bu ñu ko taneegul laabut ba mu des imaam az-Zuhri imaam az-Zuhri nag rahmatullah alayhi moom dane ñu tane kook ñu ñàkk koo tane ñoo yem waaw bu ñu ko taneeg bu ñu ko ñàkkee tane ñoo yem dafa laab waaw deru médd bu mu doon bu ñu ko xasee tane wala laata ñu koy tane laata ñu koy wulli ak bi ñu ko wullee ba pare benn la mooy dafa mais loolu moom kese ko wax waa jamaahirul ulama dañ na déedéet waaw waaw parce léegi laaj bi wax bi wax bi mooy mais imaamu Zuhri rahmatullah alayhi xam nañ ko ak màggaayam ak kiiwam mais li mu wax nii fu ko teg mu ne mais c'est que liñ ko utal dalil parce que dafa ñëw ci yi wax ci wàll wii te mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane lekk ko moo xaram mooy lekk medd moo xaram moom mu jàngi ci ne bon comme que lekk bi am na riwaay bu ne lekk bi moo xaram kon dama ci dama ciy jàngeex dama ci xame ne kon ndeke der bi kon xaraamul utilise der bi laab na ndax bu doon ne utiliser der bi dafa am problème avant ñu koy tane wala laabul yonent bi alayhi salaatu salaam du ne du yemale àtte bi mu wax mais lekk ji kese moo xaram léegi ñoo ko mais xadiis naa Salaba ibn al-Muhabbiq bi nag ne dibaawuha tuhuruha këne ak tulleem maanaam tull maanaam tulli saa su ne mooy wulli <laughs> walla wulli xam nga wulli day tekki leneen muñ naan waa ji da koo jàpp wulli ko ba mu nooy mooy du koo tulli ba mu nooy rek da koo dóor ba sonn voilà <laughs> waaw ah, mais boo jubluwuñ <laughs> ci loolu wulli bii mooy waaw boo koy tani ni ngay def def ko ak xorom ak yooyu def ci neb neb waaw yutahhiruha al-ma'u wal qaram comme la yonent bi alei saatu salaam waxoon ci xadiisu yaay Maymuna mooy ni ñuy defare der bi am ko defare neb neb ndox ak neb neb waaw ndax boobu it mooy bi yaay Maymuna ne yonent bi alei saatu salaam marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurrunaha fa qaala lahu axadtu mihaba fa qaalu innaha mayta fa qaala yutahiru almaau walqarad xadiisu imaam abu daawud ak imaamu annasaaiyu rahmatullah alayhima ñoo ko solo yaay maymuunatu bintul xaarisi xaarisi yaay maymuuna mu ne radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaam dafa romb gàtt boo xam ne saxaaba daa gis yeneen lenn ci saxaaba yi di ko diri di yóbbu mu ne mais yéen manoon ngeen a jariñoo ci deram ah law lan tabantum biha biha aka neexoon ngeen daldi ah law axadtum am na keneen riwaay law lawin tabantum aka neexoon ngeen ngeen ngeen utiliser daldi jariñoo bi ihaabiha ci deram ñu ne ko innaha mayta yonent ma lay saa salaam lii médd la de xar mi nga gis ñu koy diri mayta mooy médd la mu ne leen yutahhiruha al-ma'u wal xaras bi mais ndox ak nepp nepp moo koy laabal der bi waaw mooy même bu dee lool la même bu dee médd la yëg leen ne li koy laabal mooy ndox al-ma'u ndox wal xarawu ak neb-neb loolu nag mën naa nekk neb-neb du obligé lool kese la mooy ne mën naa nekk comme ni ko gaa yi dese rek gaa yi tane po yi ci suñu réew ya di ko defaree ak xorom def ci xorom ak yooyu nga xam ne weer ko ci naaj wi ba salte salte yi yàpp yi ci taq ak yooyu yëpp deñ ah yooyu yëpp da koy doxal waaw ah, da koy laabal kon yo toyru dina ko laabalal maaw ndox wal qorodu ak li nga xam ne mooy neb neb jujubier du no non neb neb du ju euh, mooy lanati non mooy mooy mooy lële euh, euh, affaire bu ndaw boobu tey xaw a xonq siddim siddim mooy jujubier foog na neb neb daal mooy façon garab boobu nga xam ne neb neb kii la bu neex sax waaw bon net net laa koy wax en français waaye euh, c'est vrai c'est sûr que du acacia albida parce que acacia albida mooy mooy kële mooy kadd mooy kadd bon nem neb daal bon xam naa gaa yi ban ci wolof laa ko xam gaa yi xam naa ngeen dimbali ma ci insha Allahu ta'ala moom euh, ñu ne euh, euh, mooy xadiisu yii nii yutahiruha al-ma'u wal qarad yonent ma lay saab-saab nee na leen ak a neexoon ngeen law axadtum ihaba ay bu ngeen jëloon kii der bi ngeen jëfandikoo ko moo gën ngeen di sànni même bu dee médd la ngeen sànni ko ñu ne ko mayta la mu ne yutahiruha même bu dee mayta la li koy laabal kon mooy il faut ñu wulli ko ñu ne ko ak xadiis bi tohóoroo tuhóoruha dibaaguha li koy laabal mooy wulli bi bu salama ibn muhabbiq bi waa léegi kon yonent bi aleyhi salaatu salaam kon kii bokk Seydina Imaam az yi mais lii nii yëpp moom moom noo ciy wax xadiis yi nii yëpp mu ne loolu moom lenn rek la mooy liñ koy wutal comme lay day wane ne rek da koy gën a laabal waaw ak jéggi dayoo la rek ci laabal mooy laab na ba pare mais bu la nee yutahiruha moo koy laabal mooy da koy génne laabal lay tekki almaa ndox wal qarazu ak loolu ak ak neb-neb waaw waaw ah ñu ne ko ah non yaa yaa yaa imaamana mais yutahiruha loolu moo boobu leer na mooy da koy laabal mooy kon mbir mi dafa laabul woon mu ne mais déggoo li ma la wax mooy da koy gën a laabal wala sax ma ne mais da koy laabal la wax mais loolu tekkiwul ne sobe la parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na as-siwaaku madharatun lil fami mardatun lir rabb xadiis sayna Abu Bakar radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na as soccu mutahharatun matharatun matharatun lil fam day laabal gémmiñ wa mardaatun te day gërëmloo li rabbi borom bi subhaanahu wa taala mu ne mu ne waaw léegi matharatun lil fam ni est-ce que loolu day wane ne kon gémmiñ day day laabal gémmiñ est-ce soccu day laabal gémmiñ mathara la waxa ah, comme nim ne taxuur mooy même si ñoo bokk ay racines dañoo bokk fuñ jóge est-ce que loolu day tekki ne kon euh, gémmiñ dafa sobewu gémmiñ dafa sobewu Eh, ah non sobewul nag du sobewu mais mooy da koy setal quoi mu ne waaw kay fee setal la mais kon laab gi ñuy wax ci wàllu sharia laab gi ñuy wax noonu loolu taxul ñuy wax fii mais waaye nag incha allah waxu waa jamaahir ñi ci des ñépp moo gina a dëgër waaw ndax hein mooy xadiis yi bu sayyidina salaama bi sayyidina maymuna ak yiy wax ci côté bu mel nii yépp waaw di wax lii naan ay dibaaruha tuhuruha dibaaru juluudil maytati tuhuruha dibaaruha zakatuha bële ñu ne ko mayta la medd la mu ne yutahiruha li koy setal li koy laabal mooy almaa ndox wal qaral ak neb-neb ñu ne ak xadiisu abdallah ibn hakim bi ah mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam da a bind ab leet laata muy génn àddina te mu ngi ci musnadu imaamu ahmad rahmatullah aleyhi laata mu leen di bind laata muy génn àddina ah am na yenn yoo xam ne dane bi bokk na lam leen bindaloon ca lettre ba ne leen an lan tafa'u an lan tafa'tum an bi mayitin bi ihaabin wala azab ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mais ci lettre boobu dañu avant un mois avant muy génn àddina leen nag ta bu leen tafantum bu leen jé bu leen utiliser wala allan tafantu yéen nit ñi yéen ñi jot sama lettre bii bu leen utiliser bi mayitin ci médd bi ihaabin du caagante ne der ah wala asab mooy lii ne ci biir waaw bu leen ko utiliser ñu ne waaw lii nii day wane ne kon bu doon net laab na kon du leen wax loolu ab mayta bu leen utiliser deram du leen ko wax waaw ba pare ñu ne am nañ beneen lu ñuy dëgëral mooy lu fait que mu ne lii wa koy laabal ah lii wa koy laabal mooy ñu ñu wulli ko kon loolu mooy wane ne mooy loolu mafhum bi day dëgër que ne bu ñu ko wulliwul du du laab c'est simple waaw bu ñu ko wulliwul du laab parce que bañ ko nee medd la ah ah yonent bi alei saatu salaam Seydina Salama ibn al-Muhabbiqi radiyallahu anhu mais der bii nga ndox mi nga doon utiliser der bi mu ne nii ñu lonk ko nii baag bi ñu lonk medd la mu ne dibaaxuhaa juruudu tuhuuru ba ñu ko wullee lalaab ba pare médd mi fii ci sayyidatu Maymuna mu ne gaay bañ ko waxee lool ne ko lii médd la saxaaba yooyu ra anhu da leen ne di baaw da leen ne yutahiruha li koy laabal te loolu moom mooy xaqiqa shar'iyya waaw xaqiqa shar'iyya bi lañuy ñuy bàyyi bi ba luy wane ne xaqiqa lughawiyya bi moo noot parce que ci sharia la ñu ne ah kon yutahiruha al-ma'u wal-qarad kon ñu ne loolu mooy charte loolu day wane ne kon comme kël lii ba koy laabal kon bu ñu ko deful du laab fenn waaw bu ñu ko wulliwul du waaw di baaxuwa tuhuruwa te loolu dafa leer sax soxlawul ñuy la mais fii dafa leer quoi dibaaxuwaa li koy koy euh, wala tuhuruwa dibaaxuwa dibaaxuwa wulleem tuhuruwa mooy ak laabam loolu dafa leer sari waaw dafa ñëw ci li ñuy laaj ci fi sulbil masalati waaw ci li tax ñuy ñu taxaw nii laaj lool léegi nag ginnaaw ji kon mooy li gën a dëgër médd deru médd animal bu médd deram du laab du ñu ko mën a utiliser fokk ñu wulli ko waaw léegi nag laaj bi mooy hein lan mooy àtteey hein der boo xam ne deru animal bu ñu boo xam ne dañu ko wulli xam nga nee nañ la animal hein ci lu ñu doyal boo xam ne utiliser mooy mooy mooy mooy animal bu medd la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ci ci li ëpp ci ñoom dañ ne bala moo mooy seen écrasante majorité moom de imam Azuri fekk bu ñu ko wullee lay baax bu ñu ko wulliwul non du lay laab sauf que nag biir ñi ne animal yi nga xam ne seen der yi du laab lu ñu wulli ko dafa am ay wuute ci seen biir ana yan animal ci biir est-ce que yépp la est-ce que animaux yépp la est-ce que xar mi mooy deru nañ jàpp xar moo xam ne dafa médd deram géléem gu médd gaynde gu médd segg gu médd mbaam xuux gu médd ak lan charognard bu medd njàppaan sanlab bu medd gaa yooyu est-ce que ñoom der yooyu yépp ñoo yem àtte kene ñoom bu ñu leen wullee rek baax na ñoo ne a ah, déet déet déet déet déet foofu nag la wute bi am waaw foofu la wute bi am est-ce que mooy lan animaux makulul laxmi est-ce que animaux yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp ak animaux yi nga xam ne duñu lekk seen yàpp mooy lekk seen yàpp dafa xaraam exemple animaux yi ñu lekk seen yàpp mooy ñoom nag ak ñoom xar ñoomin gay ñoom nag ñoom xar ñoom gëléem ñoom bëy comme ñooñu est-ce que ñooñu ak fas waaw fas masalaam fas gisuñu ko <laughs> waaw fas li gën a dëgër mooy lekk yàppam man naa ne est-ce que animaux yooyu noonu ah ñoom seen àtte mooy bu ñu méddee bu dee ne ñoom dañoo dee tar renduñ leen ci yoonu sharia dañoo médd est-ce que ñoom seen der ak deru animal yi nga xam ne duñ lekk seen yàpp comme gaynde segg till bukki njuur ak gaayooyu est-ce que ñooñu noonu bu ñu bu ñoom bu ñu méddee seen der ak deru yële ñuy lekk yàpp ñoo yem bu ñu leen wullee rek baax na foofu la wute boroom xam-xam yi am ah leer na tasawurul masala ah hmm ñoom ñépp la seeni der laab loolu dañ laan la aywa wax bu njëkk bi mooy wax imaam Zuhri bi ñu gisoon mooy moom lépp ci yam que medd bi animal nu animal animale nu ñu animal mag makuulul lax meek ndax animaux yi ci loolu lañ leen côté boobu noonu lañ leen mën a diviser am na division boo xam ne ci loolu la mooy animal boo xam ne dañuy lekk yàppam ak animal boo xam ne duñ lekk yàppam loolu benn division la waaw wax bu njëkk bi mooy waxu imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi te moom gis nañ ko sànq mooy moom de toute façon waxoon na leen que ça soit médd mi animal bi médd wulli nañ ko ñàkk nañ koo wulli ñoom ñépp a yem hein moom dafa laab dafa laab léegi deuxième wax mooy dañ lay mooy da jël ñaari extrémité yi imaam az moom lépp la animal bu ñu wulleek bu ñu ñàkk wulli ñoo yem seen der laab na wax nañ la contrairement waa jumhur waa jumhur nañ ne non lii nag animal yi ñuy wax mooy ani bu animal yoo dañu medd lañ wax ah animal yu medd tax ñuy wax moom dane yu medd voilà nañuy waxe noonu parce que pour pour rek affaire bi gën a leer mooy kon wax bu njëkk bi nañ jàpp imaamu Zuhri bépp animal bu medd moo xam der ba me wulli nañ ko wala wulli wuñ ko der ba laab na beneen extrémité bi mooy beneen opposé wu wax ji laa bëgg a wax mooy waxu imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi ñoom mooy contrairement lañ wax rahmatullah alayhi mooy ne bépp animal bu médd mooy so euh, bépp animal bu médd hein boo xamant moo xam deram wulli nañu ko wala wul wulli nañ ko wala ñàkk nañ koo wulli ñoo yem dara laabu ci waaw moom ba mu méddee moom la ñàkk laab ñu wulli koo ñu ñàkk koo wulli ñoo yem loolu mooy waxu imaam Ahmad deuxième wax ñetteelu wax mooy waxu imaam Ibn al Awzaa'i ah ah alimu shaami boroom xam-xamu shaama ngoog abu abdurra abdurrahman al awzaa'i ah ak imaam abdullah ibn mubaarak al marwazi rahmatullah alayhima ñoom ñu ne bu nekkee animal bi médd dañuy xool est-ce que dafa bokk animal yi nga xam ne sharia dafa dagan dafa daganal ñu lekk seen yàpp waaw walla déet bu dee ne dafa ñu dañu bokk ci animal yi nga xam ne animaux yi nga xam ne charia dafa daganal ñu lekk seen yàpp comme ñoom xarak ñoom bëyët gaa yooyu bu dee ñooñu ñoo medd bu boobaa ñooñu seen der bu ñu leen wullee dina baax dina làpp bu dul animal boo xam ne bu ñuy lekk yàppam la nag non animal boobu noonu bu dee ne du bu ñuy lekk yàppam comme segg ak ñooñu ñooñu nga wulli ko nga ñàkk koo wulli ñoo yem moom du làpp kon ñetteelu wax baa ngoog ah ñeenteelu wax bi mooy waxu imaamu maal mooy maalikee yi rahmatullahi alayhim ah ñu ne c'est bu ñu ko wullee bu ko wullee ah bu ñu ko wullee ah lan mooy xew bu ñu ko wullee biir bi mooy làpp non kaw gi mooy làpp mais biir bi du làpp mooy animal boo xamante ne nii dafa médd bu ñu ko wullee der bi kaw gi mooy làpp kaw gi mais biiram du làpp waaw mooy côté bi nga xam ne fala der bi fi moo teg woon ci yaramu animal bi hmm? mooy pas karaw gi nekk ci kaw ci kaw karaw gi loolu noonu nee nañ dina laat bu ñu ko wullee mais biir bi mooy fi taqaloo woon ak fi yàpp bi nekk loolu moom manula laat même bu ñu ko wullee waaw loolu mooy waxu Maliki yi rahmatullah ah léegi kon ñu ngi ci quatre cinquième bi mooy waxu mooy mazhabu shafi'i yi ñu ne bépp animal boo xam ne dafa médd der ba bu ñu ko wullee dina laab ba mu des mbaam xuux ak xaj ak lépp loo xam ne dafa juddoo ci mbaam xuux walla xaj waaw léegi kon bi ci tegu muy waxu kan muy waxu xanafiya yi ñu ne bépp animal bépp animal boo xamante ne ni deram dafa médd deram ñu wulli ko dina laab ba mu des xinziir bi mbaam xuux mbaam xuux kese moom moo ci bokkul mooy ñoom ñi différence ak Shafi'i yi lan lañ Shafi'i yi dañ ne mbaam xuux ak xaj ak loo xamante ne soit mbaam xuux mooy sa baay wala mooy sa yaay wala xaj mooy sa yaay wala mooy sa baay mooy métis nga bépp animal métisu mbaam xuux wala xaj ñooñu moom boo ko wullee du dagan mooy du laab bu mujj bi nag ah te mooy sëccéen bi te mooy sëccéen bi mooy waxu zaahir yeey ak al imaam qaadi abu yusuf bokk ci xanafiya yi muy le premier grand taalibe de imaam euh, abu xanifatu nu'man ibn thabit radiyallahu anil jami' moom ak zahiri yi ñoo bokk wax mooy ngiru daawud az-zahiri ak ñoom imaam ibn hazm ñoom dañu ne ma ne bépp der ak nu der dere moo xam animal bu ñuy lekk yàppam bu ñu dul lekk yàppam bu meddee bu meddee ñu wulli ko jeex na lépp laab waaw loolu mooy lan deru segg deru gaynde bu dee mbaam xuux wute bi am est ce que am na deram déet bu dee am na der ak xar mu dee medd ñoom ñépp ñu meddandoo loolu boo leen xasee wulli baax na seen der lan na concept wax yaa ngoom bu ñu récapituler imaam zuhri premier wax bépp animal boo xam ne bu medd la deram deram wulli nañ ko ak ñàkk nañ koo wulli laab na beneen wax bi waxu imaam ahmad ibnu hanbal te wax bu mel nii jële nañ ko ci imaam maalik am na riwaaya la ci buñ jële ci imaam maalik comme wax bii nii di waxu imaam di waa xanaa bi lay rahmatullah alayhi mooy ne moo ñu wulli ko bépp der animal bu médd deram nga wulli ko nga ñàkk koo wulli laabul waaw boo ko wullee nga tane ko nga ñàkk koo du laab ñetteelu wax bi muy waxu imaam al ak imaam Abdullah ibn mubaarak rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñu ne lan bu dee ne lu ñuy lekk yàppam la médd lu ñuy lekk yàppam deram buñ ko wullee dina laab ah bu dee ne nag duñu lu ñuy lekk yàppam ñu wulli ko ñu ñàkk koo wulli ñoo du laab ah. quatrième wax bi muy waxu Maliki yi ñu ne bu ñu ko wullee daru lépp médd bu boo xam ne médd la animal bu médd bu ñu ko wullee biiram du laab waaye bitéem mooy kaw gi dina laab léegi nag cinquième wax bi mooy waxu ima mooy Shafi'i yi rahmatullah ñu ne lépp bu de deru médd animal bu médd bu ñu ko wulee dina laab ba mu des mbaam xuux wala xaj ak lépp lu juddoo ci mbaam xuux ak xaj sixième wax bi muy waxu xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñu ne léppay laab animal bu faatu ñu bu médd médd ñu wulli deram deram laab na ba mu des mbaam xuux ñoom xaj garaawul xaj tamit bu ñu wullee deram baax na waaw nañ ko wulle rek bu middee buñ ko wullee baax na bu mujj bi ci sëccéen bi muy waxu seydina abu abu yuusuf ak zahiriya yi raxmatullaahi ala ñu ne ma ne dara medd bu medd meddoo animal bu medd bu ne deram bés ko wullee doy na laab léegi loolu ab yi léegi nag mu des way ana nekk li muy hein ana ku nekk fan la tege waxam imaam Zuhri wax nañ la sànk li mu wax moom fi mu la ko teg waaw waaw mu ne parce que xadiisu sayyidatu Maymuna bi dafa am riwaaya bu ñëw ci saxiix imaamul Buxaari boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane leen bañ ko waxee lool dane leen mooy bam leen yéen manu ngeen woon a jëfandikoo deram ki der ñu ne ko mayta la lii médd la de yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne inna aklu mu ne ma ak akluhu li nga xam ne moo xaram aw kama qaala li nga xam ne moo xaram mooy am na akluhu wa xaram lekkam daal moo xaram waaw mooy lekk yàpp médd bi moo xaram moom foofu la tegee ko ne comme que loolu la kon mooy wane ne kon der bi ñu wulli ko ñàkk ko wulli day nekk loo xam ne lu laab la léegi imaam ahmad ñooy xadiisu abdullah ibn akim biñ la waxoon sànq nekk ci sunan yi ak musnadu imaamu ahmad ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa yónni mooy bi ñu la doon wax daf ko yónni waa Juhayna un mois am benn bu ne un mois am na riwaay bu ne un mois avant muy génn àddina am beneen riwaay bu ne un avant am bu ne quarante jours avant hmm? léegi këne da leen a wax ne bu leen jëfandikoo ci medd bu leen jëfandikoo nii der bi mais bu leen jëfandikoo it benn medd bu leen jëfandikoo deram te tamit bu leen jëfandikoo li ci biir mooy bu leen jëfandikoo dara dara ci medd mu ne kon lii day wone te comme que riwaaya bi ne un mois avant loolu day wane ne kon mbir yi daal di wul lay wane ne kon yéeg yépp folli na ko voilà voilà loolu la kon loolu daal lay wane ne ah fii daal sawaay kon yooyu yéene yépp àtte yi yépp c'était avant yow yaa Seydina Salama mi ngay wax loolu Tabuk la woon te Tabuk ci neuvième année bi la yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ñëw na Medina nekk fa lu yàgg yow xajjatul wadaa sax defagu ko ah demagul Makka def ajam googu kon te lii un mois avant la woon kon kay loolooy wane ne mbir mi dana naa dëgg lool mooy suñu bos a dëgër ndax un mois avant muy génn àddina la bind ne loolu sax buñ ci kenn jëfandikoo ci ci médd moo xam der moo xam ni ci biiram ñu ne kon loolu mooy suñu tegtal lii wane ne kon dafa jëf dafa xaraama jëfandikoo médd mooy laabul bokk laabul te ba mu laabulee la xaraama jëfandikoo kon mais ñoom seen Euh, imaam az yi tontom waxoon nañ ko sànq ah mooy li waa jumóor wax ne non parce que le fait que yonent bi alei satu wax ne dibaahuha tuhuruha loolu dafa leer ko loolu loolu lu sarix la lu leer la këne li koy wulli wulleem mooy ak laabam loolu mënuñu ko waxe mënuñu jàpp ne luy gën a setal rek la waaw te bu ñu waxee xaqaa'iq shar'iyya yi dañ koy teg ci sharia wàllu li muy tekki ci sharia bala ñu koy teg li nga xam ne moom lay tekki ci wàllu li nga xam ne mooy yi voilà xanaa bi lay nag ñoom seen xadis bi dañ leen ne xadis bi dafa am ittirab parce que yéen gis nañ am na bu ne un mois avant am bu ne un avant am bu ne quarante jours avant moo ne imaam at ne imaam Ahmad ci boppam xadis bii la doon wax waaye bi mbir yi euh, lëbajoowee euh, riwaaye yi ni mel mu ne tarakahu da ko bàyyi ndax duñu mbëkkante ndax kat manuñ ne un mois avant bii ñii ne un an avant ñii ne quarante jour avant yooyu yépp daal day wane ne hein loolu lépp daal day wane ne daal mbir mi te loolu la imaam al-Bayhaqi wax ne lii day wane ne ittirab da cee am waaw en plus xamuñu cheikh yi ñooy ñan <laughs> waaw même bu dee ñenn ñi dañ ne bon ay saxaaba lañ mais le fait que am problème it am na xamuñu kañ la xamuñu lettre bi kañ la woon exactement kon nag loolu day tax day remettre en affaire moo la imaam mu ne lii daal imaam Ahmad lii xadiis bi la doon waaye ba mbir yi bare ittiraab yi ba mu bare da koo bax waaw da koo far ba kay waaw xam nga man nga ne mais lii daal moo gën a wóor ndax xanaa bi lay dañ naan lii wa gën a wóor waaw yéen daal yi ngeen di wax itiraab bii ngeen di wax xam ngeen ne bariwul njariñ noonu jar bariwul ngaañ-ngaañ ci xadiis bi de wax leen lii moo gën a wóor ngeen sàmm seen diine ñu leen mukk waaw yéen nan lañuy sàmmoo ci loo xam ne mbir ma wóorut ab lettre la te lettre ba xamuñ nan mooy ñu ko yónni xamuñu ñan lañu hmm. te ñun suñu xadiis bii dafa leer di wax lu leer kon nag lii nii lañuy lañuy lañuy lañuy la jëfal la ñuy jiital te tamit le fait que muy loo xam ne day wax ñu jëfandikoo lee di tere même bu dee ne côté boobu mais il faut tere mooy ëpp doole mais nag tere gi mooy il faut mu tegu fu leer léegi nag kon moo tax côté xanaa bi lay ñoom seen problème lool la moo tax imaam Ahmad ci boppam imaam at-Tirmidhi nee na daa far baax xadiis bi waaw léegi nag waxu ñoom imaam al awzaa'i ak imaam ibnul mubaarak ñoom ñu ne woon fekk mu nekk lu ñuy lekk yàppam médd lu ñuy lekk yàppam day laab bu ñu ko wullee siinoo nag bu ñu dudu laab ñoom ñu ne xadiis ibnu malih bi lañ tegoo radiyallahu anhu ñu ne yonent bi aleyhi saam dafa tere ah an juluudi sibaa'i an tuftarash waaw mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa tere ci de deru euh, ndegmeent yi animaux féroces yi carnivores yi dafa tere seen der ñu ciy toog di ko lal di ko lal te imaam at-Tirmidhi ak imaam al daal dinañ koy solo waaw waaw léegi ba pare ñu ne le fait que yonent ma saa saa wax ci riwaaye yi nga doon wax yow xadiis Seydina Salama ibnul Muhabbiq dibaaruha zakatuha ne wulleem day taxaw palaasu rendeem loolu dañuy xam ne kon animal bu ñu mën a rendi la waaw mooy boo xam ne loolu dañ ciy xame ne kon animal boo xam ne sharia daganal nañu rendi ko la sinon animal boo xam ne du ñu ko lekk yàppam sharia day tere ku ko rendi mënuñu koo rendi ndax du pala du bërëbërul bu ñuy rendi kon nag sibaa yeeg ndeg nent yeeg ñooñu animaux fera su duñ ci bokk waaw waa waaye dañ leen ñoom niñ leen tontoo mooy ne yéen texte bi dafa leer yéen qiyaas ngeen def waaw mooy texte bi waxul naan animal boo xam ne dañuy lekk yàpp moom déet yéen yéen a ci def yéen def yéen a dégg ci mbir mi ne comme que dane zakatuha dibaahuha zakatuha la ko ak wulleem mooy mooy rendeem mooy taxaw palaasu kiiwam hein dibaahuha ak wulleem mooy taxaw place ak rendeem yéen ci dégg ne kon loolu day wane ne animal bu ñu mën a lekk la waaye texte bi ñu am ah loolu amul lool de waaw loolu <laughs> la parce que ayyuma ihaabin dubiga faqad tahur voilà hadith sayyidina Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ayyuma ihaabin ah bépp der ak nu der deroo ah dubira dañ koo wulli faqat tahur te loolu mu ngi ci mu ngi ci sunan yi kanta riwaay imam muslim seydna abdullah ibn abbas dana yonent mi alei satu salaam nee na ida dubira al ihaabu faqat tahur bu ñu tanee wulli der laab na ñee waaye yow lii dafa leer lii dafa leer naññ der waxul der ku ñuy lekk yàppam kuñ dul lekk yàppam kanta maalikee yi ñoom ñoom ñoo ne ci kaw gee làpp biti bi du laab yéen nag ñoom ñoo tax ñu naan ci kaw di ci mën a taxaw julli di ci mën a def lool mais ci biir bi comme que du moo tax ci biiram doo ci mën a def lu dul ndox ak yu wow yi ay céréales yu wow yi nga xam ne ndax loo xam ne najaasala la gu wow moom du taq loo xam ne mënula transmettre ak sobeem sobe gu wow manu la transmettre ñaar yu wow bu ñu bii wow bii wow nekk sobe beneen bi wow nekk lu làpp bu ñu laalantee du ko transmettre kii bi looloo tax sobe bi looloo tax ñu nekkoon man nga cee def ay ceeb ay ay ay dugub ay yooyu ak ndox ndax ndox na innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobeel kantaan ak leneen comme soow ak yooyu boo ko ci defee lu baax ndax laabut waaw moo tax ñu naan dàll boo fi solee dàll dàllu der ñu ne boo ko solee mënoo julleek moom park que biir bi ngay sol ah te boo ko solee mooy li nga sol laabu mooy da koy summi yére bi it boo solee yére boo xam ne en cuir la dawit da nga koy summi parce que bu dee moom nga tegoo da nga koy summi parce yow li nga li ngay sol mooy dafa nekk loo xamante ne nii dafa am sobe loolu nag da ngay gis ne mbir mi daa tar lool ñoom boo leen toppee mooy mbir mi diine ji yombal la gën a doon que lii ñuy wax waaw mooy ne da ngay gis ne day dem à l'encontre de esprit wu diine ji nga xam ne dafa ñëw ngir yombal nit ñi waaw dafa bari ay ay conditions yuñ ciy teg <laughs> loolu lañ def ci mas'alal xuffayni maaliki conditions yu bari lañ teg yoo xam ne yooyu yëpp jaru ko ci insha allahu taala léegi nag mu des kon Shafi'i yi yéen fan ngeen teg seen wax yéen Shafi'i yi ne yéen xajak mbaam xuux ak lu tukkee ci moom loolu moo dul laab fan ngeen ko teg ñu ne parce que alxuraan dafa leeral li jëm ci wàllu najaasatul mbaam xuux loolu moom waaw innamal xamru wal maysiru ak tamit al xinsiir moom waaw xurima alaykum maytatu wa laxmul xinsiir loolu dafa leer kalbu nag ñu ne xaju mooy xadiisu kal bi xaj bi waaw bi yonent ma lay saar saam wax ci xadiis sayna abu hurayra radiyallahu anhu idaa walagal kalbu fi inaa ahadikum na ko raxas juróom-ñaari yoon bu xaj xabee ci ndabul kenn yoon na ko raxas juróom-ñaari yoon bu mujj bi ah, mu def ki suuf ñu ne looloo tax ñu duggul kon xaj dafa sobewu xanafiya yi yéen lan ngeen wax ñu ne ñun xaj ñun xaj nag boolewuñ ko ci mbaam xuux kese lañ wax ne moom moom lañ ci génne parce que moom alquran dafa ñëw ci lu leer ci wane ne mbaam xuux dafa sobewu kanta xaj moom ñun d'accordu ñoog Shafi'i yi léegi nag yéen zahiri yi ak Abu Yusuf ana ngeen teg leen wax ñu ne ñun mooy xadiis yi nga fi wax sànq nekk sunani ayyuma ihaabin bépp der ak nu der deroo boo xam ne dubira wulli nañu ko faqat tahura leer na ak xadiis bi nga njëkk version bi nekk sax imam Muslim ida dubiral ihaabu bu ñu wullee der faqat tahura laab na ñu ne ñun loolu mooy suñu dal yi kon amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam defu fi benn restriction waaw der yépp ci yem der lu ñuy lekk yàppam der lu ñu dul lekk yàppam ba mbaam xuux bu dee d'accord ngeen ne am na der bu ñu ko wullee laab na yonent bi sallallahu alayhi ko wax waaw lii nag mooy bi gën a dëgër waaw waxu Abu Yusuf ak imaam az-Zahir ak Zahir yeey mooy li gën dëgër insha allahu taala ci kaw noonu mooy ñun yooyu yépp maalikee yi wax ak ñeneen yépp yooyu amu ci moo yow boo solee sa deru sa yére boo xam ne kiwir la sa dàllu cuir lépp mën nga koo jullee ba ñu ko wullee la da la laab waaw te soxlawul ñu naan soxlawul euh, lii yéene ñu naan jullit bu ko jullit jullit kese ko mën a def déedéet mooy bu ko ku ko man di def l'essentiel mooy tane nañ ko traité nañu der bi jeex na loolu day laab man nga cee solu cap man nga cee ut ceinture nga cee lépp nu der deroo loolu ndax yonent moo wax ida dubiga bés wullee al ihaabu ndox faqat der faqad dëgg-dëgg tahura laab na ak ayyuma ihaadin bépp bépp der boo xam ne du biira wulli nañu ko faqad tahura laab na kon lii mooy li gën dëgër insha allah ci masala mi der yépp laab buñ leen wullee moo xam lu ñuy lekk yàppam la moo xam lu ñu dul lekk yàppam la wallahu ta'ala a'lam